alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jataay bi génn walillahi alhamdu walminna ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa xajjatul balaag xajjatul kamaali wattamaam xajjatul islaam xajjatu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam wama zilna wa naxnu bi mina fi yowmi naxr wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu nnaas wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu nnaas ñu ngi woon Mina ci bisu tabaski ji ba léegi yonent bi alayhi salaatu wa du xutbaa nit mu doon xutbatu yawm xutbatu yawm nahr muy xutba bi mu def ci bésu tabaski ji bi Mina gisoon nañ ci jataa bi weesu li nga xam ne ni ko Seydina Suday ibn Ajlan di abu umaama albahiliyu radiyallahu taala ardaahu daldi woon koy nettale te ñu gisoon ko ci jotaa bi weesu walillahi alhamdu walminna tey ñu waroon gis xadiis bu xaw a niroog boobu mais ba léegi di nettali ci xutba bi yonent bi sallallahu alayhi wa def Euh, muy xadiisu seydina amru bnu xaarija xadiisu seydina amru bnu xaarija radiyallahu taala anhu wa ardaa loolu waxoon nañ lañu ko solo waxoon nañ ko bu yàgg junjoon nañ ko tamit ci jataay bi weesu ne moom lañuy gis tey ak yeneen xadiis yi nga xam ne ñooy wax ci xutbaam bi moom alayhi salaatu wassalaam yawmun nah waxoon nañ la ku mel ni al imaamu abu daawud wa qad rawaahu al imaam ahmad wa ashaabu sunan walla ci gàttal qad rawaahu al imaamu ahmad wa asxaabu sunan al arbaa eh. al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal mu ñuy nettali xadiis bi ni ñu mu ko mu al imaamu ahmad xaddatana muhammadu bnu jaafar al hudaliyu mawlaahum saaxibul karaabis muy Gundar nga xam ne si eh, imaamu Shu'ba moo doon bàyyi qaala mu ne xaddatanaa Saciid mu ne xaddatanaa ki ñu nettali mooy Saciid mooy Saciid ibn Abi Aruuba al-Adawiyu Abu Nadr al-Basri al-Yashkuri raxmatullaahi aleyhi mooy Saciid ibn Abi Aruuba mu ne an qataada mu jëla ko ci qataada ibn di'aama as-sadusiyu raxmatullaahi alayhi moom mu ne an shahr ibn hawshab mu jële ko ci shahr ibn hawshab shahr ibn hawshab fan yële taxawoon nañ ci ah, ba gis li nga xam ne moo doon miskul xitaam bi ci wax ji est-ce que ku dëgër la am ku dëgërul ak yooyu xëccoo yi bari woon na ci ñii jam ko ñii ne déet ñu ne woon miskul xitaam bi li mujj daal ci wax ji te gim cee dëgër mooy li al imaam abul hasan al qattan al faasi rahmatullah alayhi waxoon ne gisuma dara ñi koy jam yépp loo xam ne li ñu koy jame teg nañ ko fu dëgër waaw muy Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari Abu Sa'id mu ne an Abdirrahman ibn Ghanm mu jële ci Abdirrahman ibn Ghanm al-Ash'ari ash-Shami rahmatullah alayhi an Amr ibn Kharija mu jële ci Seydina Amr ibn Kharija ibn al-Muntafiq al-Asadi rahmatullah alayhi wa radiya anhu loolu nag gisoon nañu tarjama seydina Amr ibn Xaarija walillaahi alxamdu walminna mu ne annahu qaala mu ne xatabanaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam bi Minaa wa huwa alaa raaxilatihi wa hiya taqsa'u bujirratihaa wa lu'aabuhaa yasiilu bayna katifay fa qaala inna allaha qasama li kulli insaanin nasiibahu min almiiraas falaa tajuuzu li waarisin wasiya alwaladu lilfiraash wa lilcaahiri alxajar alaa wa man iddacaa ilaa gayri abiihi aw tawallaa gayra mawaalihi raghbatan anhum fa alayhi la'natullah fa alayhi la'natullahi wal malaa'ikati wan naasi ajma'iin loolu Seydina Amr ibn Xaarija daldi wax mu ne xatabanaa rasuulullahi waaw mu ne xatabanaa xutbal nañu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi Mina fan bi Mina waxoon nañ la version al imaamu Ahmad kese moo indi bi Mina xam nga loolu waroon nañ ko mi Arafa la woon xam nga soloon na lii moom al imaam Ibn Isaaq soloon moom dane loolu dane woon fi mu xewoon mooy Arafa waxoon nañ la loolu dëgërul ndax moom càllaleem càllaleem yii ñoo ko gën a dëgër kon mu ne yonent bi sallallahu alayhi de ndawal yàlla li daf ñoo xutbaal bi Mina mu ngi woon ci kaw war mu ngi woon ci kaw war waayam ah, kii al imaam rahmatullah alayhi bu dee moom ak ñi ci des ñenn ñi ci ñoom dane wa ana tahta jirraani jirraaniha wa hiya taqsa'u waaw mu ne man Amru ibn Xaarija fan laa féete maa ngi woon gis nga baatu gëléem gi le chameau gëléem gi baat bi ah mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu leen di xutba ci kaw warwaayam la nekk mu ne moom Amru ibn Xaarija fi mu féete woon nee na wa ana tahta jiraaniha jiraaniha maa ngi woon ci suufu jiraaniha moo ci put gi mooy gëléen gi bu bu bu ni taxawee noonu ndax dafa taxaw yonent bi aleyhi salaam nekk ci kaw nit ñi fees del ci suuf nee na man maa ngi woon ci suufu gëléem gi naka noonu Seydina Abu Umaama ci suufu gëléem gi la ne wax waaye naka noonu ah kan lañ gisoon keroog Seydina Abu Bakra nee man maa ko téye woon xam nga sax imaam al Buxaari xadiis boobu muttafaqun alayhi la biñ gisoon fan yee loolu taxawuñ ci parce que waxoon na sama xelal ci woon mais daf cee génnaat moom daanee dafa am am na benn riwaay boo xam ne am kenn ku ko téyeel gëléem gi. am na ñu naan kooku Seydina Bilal waaye moom am na beneen riwaaya boo xam ne moom ci boppam moo ne man maa ko téye mooy kon mooy nit ñi niñ bari kon mooy xam nañ ne ñett ñii moom ñu ngi woon ci suufu géneen bi moom minimum moom xam nañ leen moom mën nañ leen muy kat Abu Bakra waaw Nufay ibn al-Harith radiyallahu anhu mu ngi woon ci suuf moo téye woon géneen bi keneen abu umaama al-baahili mu ngi woon ci suufi comme niñ ko gisoon jotaay bi wees waaye seydina amru ibn xaarija nee na wa ana tahta jiraaniha wa hiya taqsa'u bi jirratiha gëléem gi mu ngi doon ruminer comme que un la mooy li mu lekkoon di ko génnewaat waaw xam nga gëléem comme les ruminants nag xar ñoomin bëy ñoom dañuy lekk benn mbir ba pare ba toog lu yàgg ñu génne waat ñu remonté waat nga gis ñu ko yéey nag di ko ruminer di ko yéey noonu nee na gëléem keroog noonu la doon def wahiya te gëléem gi taqsa'u bi jirratiha <laughs> ñooy seetlu ñii xam nga ne ci ci lu yonentu ma lay saab saab lu jàngale keroog xattaa gëléem gi mu waroon sax nan la doon def takk nañ ko ba jàpp ko ba wax ñu ko ba ñu mën a toog tay fii en 1440 ah Allahu akbar ñu nekk 1440 de l'hégire mën a wax gilee mu yonent bi alayhi salaam l'an 10 yawmu nahri l'an 10 jour 10 bon ñu mën a xam hein bésub samedi bi ñu nekk fàtte ne Arafat àjjuma la woon kon yow mu naxari samedi la kon joxe nañ information yëpp xam nañ date bi bu dee ay at moo doon la gis de l'hégire ban bés la woon bésub samedi ban ban jour le dix ñu mën a wax keroog bi yonent ma la sarsam di xutba ci kaw géléemam géléemam nam la doon def xam nga ne kooku baloo ñu dara léegi ñoom moom moom moom ñoom ñoom moom ah, ah fal yuballigh ash-shahidu minkumul ghaib wallahi qad ballahu wat naa ci yàlla ne loolu leen yonent bi alei satu salaam <laughs> wallahi ñoom def nañu ko de ñoom de puso bi réeréwul seen ci ñoom ku fi julli julli ju jag rek saxaaba yee tax radiyallahu moo taxit <laughs> ku fi julli wala nga def def lu baax rek day dem ci ñoom laata nga koy bind yow si sa si téere yi jëf waaw <laughs> ndax ñoo tax <laughs> moo tax ñooñ mënoo concurrence ak ñoom loo màgg màgg mënoo concurrence ak ñoom waaw ulaika hum asxaabu sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalaam wa radiyallahu anhum ajma'in mu ne kon man amru ibn xaarija maa ngi woon ci siw fi géléem gi wa hiya ta moom taq bi jirrati bi jirratiha am na ci beneen riwaaya boo xam ne dane hein waaw waaw mu ci ñëw sax taq saw boobu na na nañ na waaw waaw nañ continuer aha wa inna lu'abaha yasilu waaw nee na li nga xam ne mooy baaf yi yuutu gëléem gi mu ngi roogalaat di wàcc sama digg sama mbagg sama diggante mbagg yi neewuñ wame lii séexlu affaire yi eh, eh, man xaaral man ma sori gëléem gi yooyu yow gëléem gi lu muy def nii baabam yi génn ci gémmiñ bi yu weex yooyu mu ngi mu ngi mu ngi génn di di di ma laal déedéet waaw waaw mu ngi noonu la waluabuha yasilu bayna katifayya waaw ñu ngi ci delluwaat nañ ci riwaaya imaam ahmad bi <laughs> waaw waaw ndax lu bari la ko indi na ko ci lu bari foofu ba pare loolu kon waluabuha yasilu bayna katifayya kon ci lañuy xam ne kon baabi géléem du sobe yuutu géléem ndox mi génnee ci gémmiñu géléem bu la laalee du sobe doo ko rax xanaa bu dee raxas ci côté raxas mooy côté loo seexlu waaye du sobe gu waral nga raxasi ko déedéet waaye dañ cee xam ne mooy animaux yi nga xamante ni dañuy lekk seen yàpp ñoom liy génn ci seen gémmiñ yi mooy bu doon xar laaj xar nag yooyu yépp seeni baab loolu du sobe lu tax parce que yonent bi aleyhi salaatu gis na lii te ñëwee ba koy moom Seydina Amru ibn Xaarija naan gëléem yonent bi aleyhi salaatu nekk ci kaw gëléemam ma nekk gi di ruminer tàllal di ruminer ci man mooy ne da koo wax ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam ko doon gis bu doon ne sobe la dina ne yéen ñi nekk ci suuf ñépp sama yuutu gëléem gi laal leen na ngeen dem raxasi ko comme nam waxoon ca kaw kaw ba ba nga xam ne ci la saw ci peggu jàkka ji wal xadiisu fi saxiixayn wa huwa xadiis sayna anas mu ne fa amara bi zanubin min ma'in fa uhriqa alay waaw ba mu tuuree ndox kaw kaw bi yonent bi alay saa saa bàyyiwul noonu de dafa digle dafa laaj ci ndox ñu jox ko mu wax nañ ko ci nañ ko ci sotti kon bu doon ne ñuy sobe la base yi dina la yéen ñi ci suuf képp ku sama baabu yuutu géyéen gi laal nañ ko raxas waaw moo tax loolu du sobe waaw na ko noonu yu yu doomu aadama yi du sobe à condition à condition bu dee daan naan ba sàngara yuut léegi li génn di sàngara kooku moom loolu sobe la ndax loolu waaye waaye ci lu ñu joyal même xataa yu yuutub sax du sobe voilà yi mooy animaux yi nga xam ne dañuy lekk seen yàpp ñoom seeni yuut fii dañ ko ciy xame mu ne kon waluwaabuha te baab ya yasiilu mu ngay roogalaat bayna katifayya ci sama mbagg yi fa qaala sama diggante mbagg yi fa qaala nee na yonent ma lay saab lii la wax oh xoolal xoolal léegi xoolal dañuy permuter entre hadith yi ndax eh, eh, eh, ci ci musnadu shamiyin ci la al imaam ahmad indi bi léegi dañuy jël par benn benn par ndànk ndànk mooy bu àggee ci benn côté rek ñu jël fa qaala mu ne hein alaa bokkul ak càllale bi ñu waxoon sànk nag bii beneen càll la hein mu ne alaa inna sadaqata laa taxillu lii wala li ahli beyti allah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam a ngi xutba ginnaaw bi ñu décrire ci ban ci ban contexte la amee ak moom mooy def nañu descriptif bi nan la meloon bi muy xutba mu ngi ci kaw géléemam ñun ñu ngi ci suuf man moom géléem yi roogalaat si ñuuti yee ñi roogalaat sama mbagg nee ma dégg yonent ma lay saab saab naan alaa inna sadaqata laa taxillu lii wala li ahli bayti allah allah allah oh, nee na maa ngi dégg yonent bi salaam mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna sadaqata sarax azaka zakat zakat ah, laa taxillu lii wala li ahli bayti mu ne zakat daganuma man dong déedéet wala li ahli bayti képp koo xam ne ci sama waa kër ma bokk sama njaboot nga mooy njaboot direct foofu moom lay wax sinon jullit ñépp mooy seen mooy seen baay mais waxuluñu foofu fii li muy wax moo ñi nga xam ne waa ba Haashim ak ñooñ ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal ñooñu ay descendance mu ne loolu dafa dafa ni daganuma daganul sama waa kër Allah Allah mu ne wa axada wabaratan min kaahil min kaahili naaqati maa yusaawi haada aw maa yazinu haada Allah ne mu nee mu jël askaraw ah mooy ci karawu géléem gi ci kaw fi karaw gi nekk ci kanam ci euh, côté baat bi ci kaw mooy ci kaw gannaaw gi ci kaw noonu ci kaw ci boos yeeg yooyu ci kaw gi mu daldi ciy jël ab karaw bu sew fa qaala mu ne wala maa yusaawi hadi même lu tolloog nii sax daga mënu ci sa ci zakat aw maa yazinu haali wala boog loo xam ne lii lay mëndirool buñ ko peser même lu tolli pepp karaw bu toll nii ci zakat daganu daganul saa wàkk nañ jeexal affaire bi ba dóor ci ñëw mu ne laana allahu man iddaa ila ghayri abi lii gisoon nañ ko ci hadith sayyidina abu umar al-bahili radiyallahu anhu mu ne laana allah buur yàlla rëbb na man iddaa ila ghayri abi ku wootewu ci koo xam ne wute nag baayam mooy mu dé moom bëggul ñu koy askanale baayam parce jàpp na ne moom ah classe sociale bi mu bokk classe ouvrière man je me fais adopter par une famille de richard waaw changer samay noon sama lépp waaw man nduur laa santoon wala caw laa santoon wala jóob laa santoon léegi santatuma ko fen kase laa sant parce que ma adopté te yor alal kooku kase la sant mu ne képp koo xam ne nga def ko aw tawalla ghayra lii mooy koo xam ne jaam boo xam ne dane waayow man daal ñi ma goreloon dara mu ne ñooñu laana allah buur yàlla rëbb na leen alwaladu doom lil firaash la la ko moom aahiril xajar ki nga ne nag mooy ñëw di réclamer te te takkul ndaw si ay xeer lay am inna allaha aataa kulla di xaqin xaqahu wala wasiyata li waaris buur yàlla jox na boroom xaq bu ne jox na la xaqam la wasiyata li waaris bu dee xadiis bi njëkkoon a sànk bi mu jaaroon ci Gundar mu daal li jaar ci Sa'id ibn Abi Aruba boobu noonu mu ne woon xatabanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi Mina moom ah, Sayyidina Amr ibn Xaarija dinañ dañuy wax kii ba pare après ñu ñëw ti eh, yenn ta'liqaat yu ci mën a am surtout côté biñ gisuloon fii mooy inna sadaqata la taxillu lii wala li ahli bayti wa axada wabratan min kaahili naaqati wa qaala wala maa yusaawi hada aw allahu akbar maa yazinu hada hadihi maa yusaawi hadi aw maa yazinu hada côté boobu noonu mais mu ne kon inna allah bi mu naan xatabana rasulullah sallallahu bi minan mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne inna allaha qasama li kulli insaanin nasiibahu min al miiraas mu ne buur yàlla de moo séddale li kulli insaanin ñeel nit ku ne nasiibahu min al miiraas par li nga xam ne mooy paaram nit ku ne ku war a doon moo tax ñuy wax ku faatu moom te amoo woon koo doon taxoo ñuy wax mais mooy ki nga xam ne àgg na fu muy doon mu ne kooku inna buur yàlla xasama moo séddale li kulli insaanin sédd na li kulli insaanin ñeel nit ku ne nasibahu walla minal miraasi ci miraas ci l'héritage loolu daal l'héritage bu ay nit a koy toog di xalaat ñu naan waaye on va réformer waaye le droits de succession hada loolu buur yàllaa koy def du nit loolu du nit a koy def ndax buur yàlla daal dinay daal dinay kii miraas ba pare mu ne falaa tajuuzu li waarisin wasiya comme que la demee nag falaa tajuuzu daganu tamanu la ne tajuuzu li waarisin wasiya képp koo xam ne day doon du am testament parce que bu boobaa contourner loi bi la buur yàlla ne sédd ku nekk ne lii lay am yow nga bëgg a contourner ne man nag sama doom defal na sama doom diw ci sama biir doom yi moom de defal naa ko testament boo xam ne yow mooy tax mu ëpp la ñeneen yi ngir nga contourner loi bi buur yàlla def ku nekk ñii tolloo yow nga bëgg mu mu ne mukk waaw comme que buur yàlla dafa séddale li kulli insaani ñeel nit ku nekk hein li nga xamante ne nii mooy wàllam kon nag falaa falaa yaju falaa tajuuzu li waarisin wasiya képp kuy doon doo am doo am ci testament bi loolu moo tax ñu ne la woon ci jotaay bi weesu ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo am dañoo diviser wu ci wàll wi ñaari yoon ñaari parties ndax loolu contourner loi fala tajuzu du dagan loolu moo taxoon ñenn ñi ne benn partie bi ne mukk non même bu dee ne walaw même bu dee ñi koy doon ñu mooy ñeneen ñeneen dañu ne sax bon comme que loolu la góor gi wala la mère bi nëbatoon te loolu la def loolu la def ñun bon dañuy honorer quand même euh, euh, les vœux wala le Euh, euh, le vœu de nos de notre cher parent qui vient de nous quitter kon li ñuy def mooy même bu dee ne gis nañ ni kee la defaloon dara dañ koy dañu koy dañu koy kii dañuy def mu passé quoi dañu koy def loolu am boo tax ñenn yeneen euh, parti lenn ci boroom xam-xam yi ne mukk même buñ ci d'accord sax manu la nekk parce que mooy lii yonent saab saab wax waaw ne buur yàlla moom séddale na ba pare loxooy keneen yoonu keneen manu ci man mooy àtte bi buur yàllaa ko amul keneen ku mën a ñëw boo ma nee mais xadiis bi amoon na yokk illaa an ki euh, mu yokk mu mu ko alwarasa ñu ne la waloolu waxoon nañ la partie boobu dafa da'if ci xadiis yi ñëw yépp di wax ci waylu laa wasiyata li waaris te al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi ne lii moom àgg na xaddu tawaatur mu ne woon lii mu àgg na mutawaatir moom waaw mooy yokk boobu noonu da'if la këne mooy euh, la wasiyata li waaris ba mu des kuy doon du am ci testament bi dara ba mu des bu dee ne ña ko ña nga xam ne ñooy ay mbokk ña muy doon na lool ñoom dañoo d'accord ne nañ ko nañ ko wéyal déedéet looloo tax ñi waxoon surtout lii mu ne <laughs> fala tajuuzu comme que buur yàlla nag moo séddale inna allaha qasama li kulli insaanin nasiibahu min al miiraas kon nag min al miiraas fala li waarisin wasiya képp koo xamante ne nii da ngay doon moom amoo droit amoo ngay am ci set sama ñeneen yi dañ ne moo c'est que yéen affaire bi lenn la seen àq la noonu nit ku mu neex nga am sa àq wàcc sa àq waaw même buur yàlla bu la bu dee ne na mbir yi neewul yow par nit ki day nangu mooy ne mbir mi nii la mais ku nekk man nga ne man de miraas mi de wax dëgg yàlla li ciy sama wàll yépp may naa loolu ku mu neex nga def ko ku mu neex nga ne man sama miraas mi miraasum sama baay wala sama yaay wala sama mbokku diw wala sama rakk ji wala sama baay bii wala kii ba am ci droit man de maye naa sama wàll kenn du la ne par non non non non non loolu man da nekk loolu man da nekk man naa ne comme que mbir mi noonu la demee seen àq la tanazzalu an haqq an huquqihim dañoo wàcc ci seen waq may kenn ana lan koy tere <laughs> waaw mu ne kon wa man iddaa al waladu lil firaash ha al waladu lil firaash waaw doom daal lil firaash mooy ne doom la la ko moom al waladu lil firaash al waladu lil firaash walil aahiril xajar la doom la la ko moom ku ñëw di réclamer naan maa jur kii te te xamuwuñ doonub sëyët ka yaa ko moo ka jur doom ja ay xeer nga yam mu ne nag alaa wa man ku wootewu mooy gaa yi ngi ilaa ghayri abihi li ñu waxoon léegi ah li koo xam ne du sa bàyyi aw tawalla walla ngay méngoo ghayra mawaalihi ku wuteen ña la ba raghbatan anhum ndax yow danga leen a bay mooy daal yow daal danga leen a xeeb waaw wane gannaaw ci li ñu doon fa alayhi laanatullah kooku yër rëbbum yàlla mu ngi ci kawam wal malaykatu ak malaaka yi wan naasi ak mboole nit ñi waaw am na ci benn kii da yokk yokku ne yonent mi aleyhi salaatu dane laa yaqbalu minhu sarfun wala laa yuqbalu minhu sarfun wala adl waaw gis nga waajooju ku mel nii mooy ngi ñëw déshérité say bàyyi xaw ma ne waaye mu ne kooku buur yàlla du ko nangul adlun wala sarf waaw dara mooy duñ ko nangul farata duñ ko nangul naafila waaw aliyaazu billaah moo tax affaire lu garaw yoo xam ne ñun moom dañu koy fowe comme ni ñu ko waxee woon keroog comme ni ñu ko waxee woon keroog léegi nag ñu ñëwaat nag ci affaire bi kon mën nañu yem ci nettali bi côté bi nga xam ne nee na alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna sadaqata la taxillu lii wala li ahli bayti wa axada wabaratan ah, min kaahile naaqate fa qaala wala maa yusaawi haadihi aw maa yazinu haadihi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ki mu doon ak ki mu doon mooy taxaw naan in alaa inna sadaqata laa taxillu yi alaa waawee inna sadaqata gis ngeen zakat laa taxillu li dagal ma wala li ahli bayti mim lu mu ndaw ndaw ba tollo karaw pepp karaw bu sew gii ma jële ci gëléem bi même lu toll nii wala loo xam ne boo ko doon peser mu tolloog lii dara mu ma ci yonent ma lay saa saa may wax lool xoolal ñun ni ñun ñun ni ñun en tant que sénégalais ni ñu jàppe yi ak tamit ñi nga xam ne mooy daa daanaka euh, la majorité surtout ñu naan ay yi ay suufi lañ mooy tariqa suufiya suufiyee yi mooy ñi ciy mbubboo léegi mooy sincèrement bari na ñoo xam waaw kay bu ñu nee mbubboowoo sax mooy ñoom ñépp ku képp ku ci mbubboowoo ndax la ngay mbubboowoo yow ndekete yow du sa affaire waaw mooy ñi nga xam ne dañ dañ ciy wootawu di def tout le temps le contraire ak njàngaleem yonent bi alayhi salaam ñooñu mooy dañuy mbubboowoo al iddia mooy di woote woo loo xamante ni du dëgg ci ñoom waaw wa kullu yadda'i waslan li way li li li li li la Layla waaw te kat Layla seedewu leen seedalu leen affaire ku ci nekk mu ngi naan moom waay Layla man rek la bëgg fii mu ne Layla nga xamante ne nii man rek lay xalaat loolu ndeke ñoom ñoo ko waxal seen bopp ku nekk yi woote xubba nag wala ak jegeeg Layla waxta Layla dara Layla jegewu leen de taxawu ci kenn ne kooku moom li muy wax reconnaître naa ko ay spéculation kese la ci air bi la waaw mooy di wootewu ay maqaamaat ay kii te loolu noonu buur yàlla mi nga xamante ne nii mooy xool ku ko neex mu tabb la lam lay def waxu leen ko de ñoom sax dañ ko dañoo yab dañoo yabaate li buur yàlla ne ku bëgg lii jaaral fii ñoom dañ na duñu fa jaar te dinañu ko am loolu moom bu dul yabaate xaw ma leneen la doon xaw ma lu mu doon waaw mooy daanaka ñu bari ñoo xam ne dañ ci bubboowoo seet leen niñ rek <coughs> ñoo la dàqa xotti ormay sharia dafa mel ni sax dafa bokk liy wari ne yow t'es un vrai soufi ñoom ah mooy gaayoo yu mel noonu mooy il faut nga nekk koo xamante ni dangay ñeme mooy di jaay jaay lu dëgëru fit ci yoo xam ne sharia bi lii la teg nga def lu contraire xaw ma loolu day wane ne ñoom ku ku ku ku ku ku dul def loolu mooy ànd ah woo wala nu mu demee noonu mais man jaaxal nañ ko dañuy toog di wax ñu naan ay ñun moom affaire u ñun moom yooyu moom am. bokkul ci suñuy mbir te kat nee nañu fii mu ne ñoom ñoo war a nit ñi ëllëg nee nañu dig nit ñi aljana dig seeni taalibi aljana te nee nañ affaire sharia ñoom loolu du seen mbir waaw lépp lu ñuy def sax loo xam ne lu ñuy digle la ci ci diine ji daanaka dañ koy def mais defuñu ko en tant que liy farata la ci ñun wala sax buñ koy def da ngay gis ni ñii niñ koy def vraiment ñii dañuy saboter quoi xatta bu ñuy julli sax buñ taxawee allahu akbar niñ koy defe rek man sek man rek man man en tant que jaam walillahi masalul ala ku ma julli man la man maa la ma noonu ma la sawaay jëlaatal sa lii nga yóbbu soxla ma waaw te buur yàlla daf ñu fee indi li yabluwakum ah moo ne dañu fi xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala dañoo indi ci kaw suuf bind dee ak dund ngir mu examiner ñu ana ci ñun moo gën a rafet jëf mais ñi nga xam ne nee ñooy modèle nee ñooy tarbiyewaate ñooy yaraate ñooy conduire nit ñi ñoo gën a yaree ko ñoo gën a ñàkkub taalibe waaw hatta adab yi nga xam ne ñooy ñooy les amuñu ko amuñu ko mooy de dafa mel ni selon ñoom noonu la ñuy doxale nooy gën a jëm ci kaw nee nañ nooy gën a jege yàlla subhaanahu mooy ne yow di gën a ñeme di gën a di di di def lu la neex bu la neexee loo julli heure bu la neex ngay julli wala sax nga dem ba bàyyi julli parce que yéen dépassé ngeen julli wala iyaazu billah après walla ñenn ñi. mooy jaamu yàlla goo jël c'est pareil waaw jaamu yàlla goo jël di def ay bàkkaar ku wax ñu naan boo mayul da al parce que moom mii moom mii fi mu àgg àggul fenn kooku dépassé wul bi ko tiim néeg bi mu toog plafond bi ko tiim sax kawe na ci moom ngir mu àgg fa dara wax àggul fenn. àggul fenn laa wax te loolu loolu mooy ne imaginer rek imaginer yonent bi alayhi salaam moo naan lii de daganuma dégg nga ci ñoom ñu naan la kenn ci ñooñu ku ku jàpp ne dara moom ko moom moom ñoom moom ñoom kii mooy li sharia doon tere hein selon seen idéologie looy gën dem wala ñu jay la ba ne la yaay sëriñ bi wala ñu ne xaw ma seexal nañ la wala yu mel noonu mooy ne yow léegi carte blanche lañ la jox ci ci charia daal bu la neexee biis bu la neexee nuyoo bu la neexoo jaxaloo jigéen ñi bu la neexee takk ci jigéen ñi lu la neex amul amatul frontière quatre fan mo matna wa thulaatha wa rubaa loolu c'est pour les ibaadu ak gaa yi mel noonu yéen ñi nga xamante ne nii yéen toppatoo ay naan ay charia loolu pour yéen la mais ñun dépassé nañ foofu ñuy am ay soixante-dix soxna waaw nga fu ñu dem ñu ganale leen fa rek am nañ fa ay soxna ca foofu ak ak yi nga xam ne par at lañ koy def waaw waaw mooy mooy ne parce que mooy sëriñ bi waaw parce que mooy sëriñ bi daal moo man naa ëppal ñeenti jabar parce que moom mooy sëriñ bi day xool ci mu jël la may ko boppam te yonent suñu boroom daf ko waxoon ci suuratul ahzaab ne wamra'atan mu'mina wala mu'mina wala in wahabat nafsaha lin nabi in araada nabiyyu an yastankihahaa xaalisatan laka min duunil mu'miniin bokk na ci yi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne suñu boroom dagala doon ko nar koo yonent mi aleyhi salaatu salaam dane wamra'atan mu'mina ak way ngëm yàlla joo xam ne ju jigéen la in wahabat nafsaha ñii mën nga leen a takk bokk na ci ñi nga xam ne yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam man nga leen denc in wahabat jigéen goo xam ne way ngëm yàlla la ju jigéen ñëw in wahabat nafsaha lin nabi mu ñëw may ne yonent bi alayhi salaam may naa la sama bopp may à condition yonent bi alayhi salaam d'accord waaw bu yonent bi alayhi salaam nammee denc ko mu ne borom bi xam nga lu ci kooku mën na ko mu ne xaalisatan laka xaalisatan laka min duunil mu'miniin lii nag c'est exclusivement réservé sa jagle la yow sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul keneen ku ko ci fekk amul koo léegi koo jàpp ne màgg nag nu l'islam bii ma saxaaba yi gën màgg Seydina Siddiq amut lool te moo ci gën màgg ñépp xeet wi ginnaaw yonent bi alayhi salaam moo fi ne moom ci boppam manuloo léegi nag yow jàppal keneen koo andi koo andi keneen koo xam ne man naa ñëw ngeen naan ndax diw fii la àgg ak yéen c'est que yéen ci surface bi ngeen ne ak mooy yooyu yépp waxi jaaxal suñu boroom dane xaalisatan lak lii ne exclusivement réservé pour yow la léegi lan ngay xalaat ñu naan la Serigne diw de ñu naan la soxnaam yi ñaan ah, moom moom kay daanaka moom day jabaroo rek waaw moom daal ku ko ci ni ku ko ci kii rek ku mu ci bëgg nii rek désigné la ne moom moom kii euh, aywa sans rien xam nga ne loolu ñu dëkk njaaloo am ci doom doom yoo xam ne ñoom ci sharia maruñ ni koo donn te moo mooy suite juste lu yonent bi aleyhi salaatu salaam di wax fii al waladu lil walil aahiril xajar mooy moom sëriñ bi ci boppam ay xeer la waroon a am moom sëriñ bi def loolu ki ñu naan sëriñ noonu waaye doomam yi ñu leen di siyaara tekat duñu doomu yoon duñu doomu yoon parce que seen sëy bi jaarut yoon dafa ñëw rek jëloon soxna si noonu kenn mayu ko wala soxna si ñëw ne moom daa bëgg sëy ak sëñ bi sëñ bi ko kon de jël naa la ñu nekkal ko ci gaa yi gis ko mu mu toog ci wetam mag mu toog ñu ne kii de mooy kiiwu sëñ bi léegi soxna sangoog nit ñi di ko raamal mu am ci doom yoo xam ne gaa yaa ngi koy siyaar mu war a nekk xalifa gaa baayam après nit ñi di ko siyaar jàpp ne fi la ñépp nekk alors que moom moom amul woon droit ci dara ci kii nii ci fi ne woon parce que al waladu lil firaash waaw ye doom ci loolu lay jóge mooy ci sëy te sëy amu fi sëy amu fi sëy amu fi mooy tuuxi duuna yooyu yëpp gaayam ciy dugg nit ñi nag comme dañu xam bariwut wala ñu xam ñu bari ñemewuñoo wax waaw ku mel noonu yaakaar nga ne ku yàlla may dara xam-xam te nga respecté wet vraiment xam-xam boobu xam li la buur yàlla may ku mel noonu dina la invité fenn wala nga xam ne fa lay ne manoo ko tere la muy def ak yooyu nga fay dem kooku dafa xaram nga dem fa yow en tant que bu dee xam nga ñi xamul nag parce que boo demee caution lay doon pour moom. loolu day nekk loo xam ne day koy gine da ciy basé wu même boobu bu ko waxul mais ñeneen ñi nit ñiy xool dañ naan oustaz diwa nga fa woon taab xam-xamam kenn nattablewul bu doon ne sawaay kon li mu nekkee woon baaxut kononte kon doonu foon ñëw xam nga ne kooku si ñëw foofu te mënoo ko tere kooku moom ñëw foofu dafa xaram waaw kooku nekkal ci tàntu sëriñ boobu ci gàmmu gu muy def wala cant invité ko ci moom bu fa demee dafa xaram ci moom kooku moom ñeneen ñi mën naa bañ a xaram parce que ñoom àgguñu ñenn ñi xamuñu lu xew dañoo am na ñoo xam ne moom dañu jàpp ne ngay ndeysaan affaire diine la dégg naa cant gi kii ah, ndeysaan rek ñu ñëw toog kooku kooku moom bokkul ak ki xamaa ki xam ñëw toog kooku bokkuñu. mooy gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam moom moo doon wax lii daganu sëriñ si ñoo war a tàmmal seen taalibe yi naan leen ñun lii daganuñu lii lii ñuy wax ma ne lii de daganu waaw lii daganu moo tax waxi caaxaan yi ñu ngay dégg léeg-léeg ñu naan ay sëriñ diw day dugg ci baar bi jël jënd butéelu beer soppi ko yëngal naan buy naan mu nekk meew loolu waxi caaxaan la ñu jàpp ne fii mu ne xar baax xar baax la ñuy wax loolu bu xar baax xarum tus noo ko xaru dara mooy kooku kooku en plus ci wàllu fiqh kooku dañ koy boole ci safihi ah, parce que mooy ñi nga xam ne alxuraan danaan bu leen leen jox seen alal yi parce que ñépp xam nañ ne sàngara moo gën a moo gën a cher meew waaw sàngara moo gën a cher meew nag koo xam ne même buñ ne woon sax loolu doon buñ jàppoon ne am na dañ naan kooku après même bu loolu amee problème bi mooy beneen day day poser beneen problème mooy dañuy tuumaal am xelam ci est xel mi neex na waaw est-ce que moom sax alalam warati na koo gérer boppam bu dee kooku ku ku tollu foofu ay mbirum loolu lañ ciy laaj kooku nan nga koy dénk ay nit mu war leen a jiite ne da di yóbbu ci yàlla yóbbu leen ci boppam la leen jëme te boppam du dara waaw mooy ñépp xam nañ ne sàngara moo gën a cher meew soow nga jël imagine nga jël cinq euros jënd ko butéelu whisky ngir ngir lan soppi ko meew mi nga xam ne boo amee soixante-six soixante-quatorze centimes hein ci euro nga am ab ab ab brique de lait waaw bu seeree ba cher bo loolu mooy demi écrémé waaw bu dee yow nag entier nga bëgg lu mu seer seer seer quatre-vingt-dix-neuf centimes boo ko joxee ab lu bari sax àggu ci am na yoo xam ne àggul ci quatre-vingt-dix-neuf centimes nga am entier lait entier loo xam ne matut un euro yow nga jël cinq euros dépensé ko ngir am loo xam ngir transformer ko loo xam ne matuloon un euro kooku xel mi neex na nga foog kooku kooku ku mel noonu ku ko joxum dëkk mu këpp ko ku ko jiiteloon dëkk mu këpp ko que du mën loolu nag moo tax <laughs> kooku dañ ko war a xijir ci charia dañ naan kooku dañ koy xijir dañ koy utal tuteur même bu dee boroom sikkim la dañ koy utal tuteur boo xam ne mooy gérer ay mbiram kooku nag nan la mën a nekk sëriñ ku mel noonu nañu waxante dëgg rek mooy il faut ñu yeewu il faut ñu yeewu xam ne yenn yi ay naxaate la te sax yu bari gaa yi koy nettali di ko créer di ko créer ay nit ñoo xam ne ay sëriñ ñoo xam ne sax dañuy nekk ay sëriñ yu baax nga dégg jaay di leen créer loolu dalay leer ne lii du dëgg lii moom demewul nii sëriñ bi ñuy wax masula def yi mais ñoom xam nga jàpp nañ ne boo yooyu ñoom comme que ngir lu gën a màggal mbiram lu ñu wax baax na mooy nu mu gën a pataawe rek gën a baax alors que sëriñ bu mat sëriñ soxlawul ngeen koy ngeen koy naral mu ngi mel ni comme ñoom wax naan gaa yi naan non yonent mi aleyhi salaatu salaam man kadaba alayya falyalijin naar waaw wala man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu fin naar képp koo xamante ne nii daf maa duural dafa maa naral na duggi safara léegi direct moom bu xaar dara moom parce il faut moom moom dafay dem moom wala mu ne képp koo xam ne dafa maa naral hein fal yatabawwa na préparer na waajal maqadahu chaise ban bi nga xam ne moom lay installer wu toog ci finnaari ci biir safara da xam ne na fa dugg nga taxaw naan noo man man kadaba alayya la wax man laa ak laa akzibu alayhi walakin akzibu lahu a tee ñaaw sa xalaat booboo gën a tee ñaaw kon dangaa bëgg a wax dafa soxla moom waxal lu amut ngir nit ñi mën koo gëm looloo gën a tee looloo gën a bépp nag wàll yu boo xam ne bu taxaw la moom loolu da koo doon nekk yonent ma lay saa mooy soxlawul ñu koy waxal lu du dëgg ngir ay mbiram màgg déedéet. kon gis nga il faut ñu tàmbal nit ñi ñi nga xam ne ñooy nekk ay sëriñ ay jàngalekat il faut ñuy tàmbal nit ñi que liñ naan ay xaraamul yii ñun ñépp ci yema buntu sariya gis nga sariya bi nii amul dara loo xamante gis nga naan sàngara man man nii de man ak yow ak keneen gis nga li ñuy xaraame ci ñun noo même même degré bi la xaraame ci Seydina Abu Bakar noonu la xaraame ci Seydina Omar noonu la xaraame ci Seydina Ali ibn Abi Talib même amuñu ci sañ-sañ man mii bu ma am ñun ñépp ci yem dañu koo xaraamal ñooy biddiw yi ñun ñu ne ci suuf mais côté boobu noonu ñoo fi yem képp waaw ñun ñépp a ñu exéco sàngara dafa xaraam amul ñu naan parce que ñoom dañoo kawe kon ñoom mën nañ déedéet ku di jullit rek ak jullit boobu lu lu mu doyadi doyadi doyadi ak lu mu bari bari bari foofu moo gën a kawe ci jullit ñi ñoo ci yem lii buur yàllaa ko xaraamal ñépp nga xam ne man ni ma amul sañ-sañ julli jot ba génn te julliwuma noonu la sëriñ bi am na amule sañ-sañ bu dee xam na këni moom amul droit waxtu wi traversé ba te jullu ñun ñépp ci yam taalibe bi ak sëriñ bi exéco ba nga xamee noonu nag moom bu dee deful li ko war yow na nga def li la war waaw dem ci jàng dem ci cant tàkkusaan bi weesu te kenn julliwu ko fi sëriñ bi toog yow demal nga julli ji bu fi toog naan ay sëriñ bi ki julli jil lu tax loolu mais daf la am moom wala lan buur yàlla nit mi ko farataal ci moom moo ko farataal ci yow moom nag deful li ko war yow defal la war yàlla tere li yées nag mooy am ku ko fa fàttali ñu naan ah moom daa xamul rek li ñu nekk moo gën a moo gën a màgg julli wala ci julli façon julli la kullu hada qawlu kadhib mooy bu dee ne waxtu wi kay weesu mais waxtu wi nar a génn ba jeex nga naan ay li ñu nekk déedéet bu dee waxtu muwassa voilà bu dee waxtu wi dafa yaatu ba léegi yéen ngi ci waxtu wi loolu d'accord ñëw ba yow instant bii dans cinq minutes boo julluwul timis di dugg nga toog naan ay li ñu nekk doo kooku waxul dëgg da ko fay bàyyi te boo jullee ba pare boo mënee sax julli biti tànt ba. wala sax nga julli ci biir ndax nit ñi gis la ndax loolu façon woote la am na ñoo xam ne bu ñu gisee kenn julli dina tax ñoom ñu julli te boo paree sa tànk bu ko fa tegati te képp lépp lu mu wooteeti waajooju ak lu ñu ko màggal màggal màggal buñ ne woon mooy xutbu bi gën a mag ci jamono ji sax bu ko faale dara la la du wàññi du la wàññi ani bee bu daray wàññi moom mooy wàññeeku mais yow moom man na wàññeeku lu ñu ko jay jay jay dama ne xutbu rek mooy xam nga bu du def lool mais dama laa bëgg wax lu ko ay ñoñam jay ak fu ñu ko teg bañ la yoon bul def ni moom ah bul def ni moom te dara du la kooku tus la la manalul ay dalay alak dalaa mën a alak kooku moom ñàkk julli mu ngi alak boppam moom moom sondeel la mu ngi alak boppam sondeel boo xam ne li ma ci jaaxal niitalut kenn mu ngi lakk boppam du sondeel sax mooy loo xam ne moom day lakk ci biiram kenn manu cee jariñu loolu la loolu la moom exactement loolu la moom xoolal mais moo tax booy seet xoolal yonent ma lay saab-saab inna sadaqata laa taxillu lii zakat daganuma zakat daganuma sëriñ bi amul droit alalu taalibe yi mu koy lekk nu mu leen neex takat ci biir discours bi am na yeneen yu ñuy gis ba léegi bu yonent bi aleyhi salaatu salaam di wax ne daganut ci benn jullit muy lekk alalu mbokku jullitam lu dul ci tiib nafsa waaw di loolu mën na nekk daganul nga sa mbokku jullit lu dul ci loo xam ne mooy daf daf ko neex mais mënoo ñëw rek di jël alalu jàmbur ñoom wallahi moo tax yii bu ñu ko jottali woon ak yi mel ni ñoom ballighu fal yuballigh ash-shahidu minkum al mooy lii ki fekke wax ji te waxoon nañ la mooy ki fekke ak ki wax ji agsi ci moom na ko jottali ñi nga xam ne seen wax wax ji ak du woon ci ñun ñoom mooy bari na yu ñuy wax naan ay waxtaani diine amul njariñ ñoo ko tudde diine mais du affaire diine parce que woote ci affaire diine di waxtaane koo xamante ni nii la ngay wax ci moom premièrement amul càllale dara dëgëru ci dara leeru la ci yow da nga koo gëm parce que da ngaa fekk nit ñi nettali la même chose nga compiler ci ay waxtaan yu bari di ñu ci fotongaale di wax rek ne looloo taxoon nga invité gaa yi gaa yi foog ne fii mu ne wax nga lu rëy te waxoo fi dara waxoo diine mooy dañuy perte temps di wax yoo xamante ni ñun yi ñu war ñu war koo xam xamuñu ko jàngale jàngalewuñ ko waxuñu ko ñu nekk fii wax yoo xam ne maxaama sàngam amul njariñ dundoo ko yow defal lii lii mooy préalable ba pare nga door a seet leneen nga nekk fii waxtaane yoo xamante ni nii mooy imagination kese nga ci am yow yow saraab la ci yow ab mirage la bi qi'atin ya tax yaxsabuhu dham'anu ma'a waaw gis nga lool ñu lay ay ñu lay miroiteloo di la ko wax yow nga ngay plongé ci àddina boobu foog ne yow yaa ngi ci yow fii mu ne ko àddina xamal ne saraabun biqi'a la illusion la de ndox la moo xam ne boo xam ne bu naaj wi tàngee jër ngay dox ci tali bi yow kese xool fu sori mel da ngaa gis ndox fële jàppal fa nga jàpp ne fa nga ko gis xoolal garab nga jege moom nga dem ba foofu ndax dégg gis ndoxam déet fekk yow yàq nga sa temps parce que li nga dox bay àgg foofu lu bari romb na waaw te nit ki daa war a xam ne kullu nafasin bépp bakkan bépp nokki bu muy nokki jaw xëratu nafisatun laa tanjari waaw dafa nekk loo xam ne lu lu gànjaw la loo xam ne mën na cee jënd lépp loo xam ne lu ñuy jaay mooy sa nokk yi fekk yaa ngi waaw ci nga sa nokk yii mën nga cee am gërëmu yàlla loo xam ne ame ci loo xam ne du jeex nokk yi day jeex mais nga ame ci loo xam ne moom bu jeex nga bàyyi ko fi nag di topp loo xamante ni boo demee ba foofu naxee mbaay la nañuy wax nit ñi dëgg yonent bi aleyhi salaatu lii mu wax bu dee moom moo waaw te tamit mu ne walaa li ahli bayti waaw sëriñ si ak jàngalekat yi il faut ñu xam ne seen waa kër yi ni nga xam ne taalibe yeeg ñooñu noonu lañ war a tënkoo ci sharia bi ñoom it noonu lañ ci war a tënkoo waaw noonu lañ ci war a tënkoo li nga xam ne noonu la taalibe yu jigéen yi la meesoo soxnaay sëriñ bi it noonu la xaraame ci moom muy meesu waaw noonu la doomam yi xaraame muy meesu mais pas yéen moom taalibe yi déedéet kii ñun nag moom ñoom ñuy def lu neex déedéet déedéet waaw ngi wax di def lim kem kàttanam waaye buur yàlla dogalagul lool ñu xam ne kii moom en tout moom loolu moom def na li ko war waaw bu dee soxnaay ay yonent aleyhimu salaatu wassalaam ha wa daraba allahu mathalan lilladina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata luut kaanataa taxta abdayni min ibaadina saalihiin fa xaanataahumaa falam yughniyaa anhumaa min Allahi shay'an wa qiila udxulaa nnaara ma'a daaxiliin buur yàlla sadd na am misaal ñeel ñi nga xamante ne nii ñooy ñi weddi yàlla pour war leen ne bu leen jàpp ne weddi yàlla lilladina amanu voilà wa daraba allahu mathalan lilladina amanu imra'ata wa lilladina kafaru imra'ata nuh voilà ñu weddi yàlla pour wan leen ne wala ñu gëm yàlla que nit mën naa sell waaye njabootam ak sellam kese du doy waaw selluk seen baay kese du doy de ay diw diwéy maamam kese du doy képp koo xam ne comme ni ne xadiis bi nekk ci arba'ina nawawiya yonent mi aleyhi salaatu salaam ne képp koo xamante ne nii say jëf yu baax jiitalu la ci gaaweloo yóbbu la ci jëf yu baax ci ci ci mbaax saw askan du la fa yóbbu waaw fii laa bokk kese ay Abu kan moo ko gën askan Abu Lahab mi nekk ci tabbat yadaa Abi Lahab wa tab ana kan moo ko gën askan laa bëgg ngeen wax ma am Rasulillah ibn Abdil Muttalib moom baayam Abu moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa doon wax ana ibn Abdil Muttalib ana nabiyyu laa kadhib kooku mooy bàyyi booy bàyyi Abu Lahab ki yonent bi alayhi salaam doon wax naan ana man ibnu Abdul Muttalib maay doomu Abdul Muttalib ana nabiyyu laa kenn maay yonent bi nga xam ne amul nar ci wax joon waaw mooy amul lii ma wax nii nii la de kooku noonu mu doon wax kooku mooy bàyyi Abu Lahab Abdul Muttalib mooy bàyyi texu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te suñu boroom nee na tabbat yadaa abi lahabin wa tab maa aghna anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa xel séef naa dugg naaran safar zaata lahab buy nag kooku kenn da koo gënoon askan kenn da koo gënoon askan waaye wamra imra'atul lut ah? imraata nuux nu kii nuux wa imraata lut ah. buur yàlla sadd misaal ngir ñuy weddi yàlla imraata nuuxin wa imraata lut soxnaay yonent yàlla nuux min ulil azm bokk ci waa ulul azm min ar-rusuli alayhim salaatu moom seydinaa nuux wa imraata lut ak soxnaay seydinaa lut mu ne ñoom ñaar ñi kaanata tahta abdayni min ibadina saalihiin dañu ne woon ci suñu ron suñu ñaari jaam yoo xam ne yu baax a baax muy ñaari yonent yi alayhim alayhim asalaatu wassalaam waaye fa xaanataahuma ñu daal di leen wor mooy tromper leen ci lal déedéet mooy pas-pas bi ñu yoroon l'islam gi ñu fi indiwoon diine gi ñu doon woote makaarimul axlaaq génn nit ñi ci bàkkaar yu sal bàkkaar géeji bàkkaar yu tilim yi te salte di leen yóbbu ci géeju leer ak géeju makaarimul axlaaq ak géeju jaamu yu borom bi ñoom ñoo doon jaar ci suuf bu ñu waxee fii ñoom ñu jaar fa yàq bu ñu wootee ñoom ñëw fa yàq te loolu moo gën a garaaw xam nga nit ñi boobaa dañ naan ah moo dëkk ak moom waaw mooy soxnaam moo ko gën a xam ñoom ñoo dëkk kon bu ne kii waxul dëgg wala yii muy wax naan ay daa am ku ko yàllaa koy wax du dëgg de benn yàlla waxu ko waaw kii yàlla yónniwu ko de day halluciné rek bu guddee di daani yësi fii di kii nii naan ay yàlla dara ay jinnee ko jàpp gaa yi ndax dañ naan ñu dëkk loo tax loolu moo gën a garaaw waaw kaanataa tahta abdayn min ibadina salihin gis nga soxnaay yonent yàlla Luut moom alayhi salaatu moom moo doon woo góor jigéen ba mu amee malaaka yi ba ñëwee moom mu gis leen mu gaaw jaar ca gannaaw ca buntu sarale la daldi di gaaw dem wooyu waa dëkk ba ay sama jëkkër am na am am am am na ay góor yu ko seetsi ngir ñu ñëw def seen mbirum caay-caay ci wàllum góor jigéen fa xaanataahuma ñu wor falam yughniya anhuma min allahi shay'a gis nga yonent yàlla Nuux alayhi salaam la muy màgg fa borom ba yonent yàlla Luut la muy màgg ca borom ba ah jariñu ñoom ñaar jariñu seen ñaari soxna yi ca buur yàlla dara en plus xam nga lu buur yàlla waqiila mu ne leen ñu ne leen udxulan naar yéen ñaar ñiy dugg leen safara maa daaxil yi la ànd ak ña fay dugg walla iyaazu billaah waaw moo taxit laa taxillu li ahli bayti moo tax boo ko sayyidina al-Hasan Ali ibnu Abi Taalib ba ko yonent bi alayhi salaatu salaam gisee muy laal tàndarma ja nga xam ne ci zakaat dana ko kix kix bàyyi fa inna as laa taxillu lii ne ko xanaa xamoon ne daganuñu daganuñu te daganul suñu waa daganul daganul sama waa kër te gone bu ndaw la woon waaw neewul la gone la xamul nañ ko bàyyi mu ngi déedéet romb na tàndal ma ci merde lii bu ma ragalul woon moom yonent bale saab ci zakat ji la bokk kononte kon doon naa ko jël waaye comme que laa lii daganu te comme que wóorul mooy al ihtiyaat romb naa ko xaw ma fu mu nekk loolu yi dañ ciy xam ne yonent bale saab-saab xamut lu dul li ko buur yàlla xamal xamut lu dul li ko buur yàlla xamal ak li ñu ko xamloo waaw nee na bu ma xamoon lii de bu ma xamul woon ne bu ma wóorul woon këne ci zakaat ji la tàndarma bi wala lool kononte kon dinaa ko jël loolu dañuy wan ne kon moom xamul lépp waaw ñun amanna billah wa amanna bi rasulih sallallahu alayhi wa sallam waaye du ñu jël mukk di ko teg place borom bi te loolu tere woon nañu ko la tatruni kama comme ni ku euh, euh, euh, nasaaraa yi def di tag tagal di wax di di di di di yëkkati di wax yoo xam ne du loolu ba yóbbu ko àqu ne ne léegi nag teg ko yàlla wa qaalu wal iyaadu ñu ne sayyidina Isa doomu yàlla la alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu billah laqad iftara laqad iftaraw buhtaanan wa isman mubina waaw duuru metti lañ fa teg kon nag gis nga affaire yii la bu kenn jàpp ne nit àgg na fenn ba yàlla yi tere moom mu dagan ci moom amul ku la ko wax xamal ne waxul dëgg waaw lii xaraam ñépp ci yam ñépp ci yam yow sa sëriñ sa sëriñu sëriñ sa lépp ci yem moo gën a màgg ci nit ñi ñoo raw ci nit ñi ay saxaaba lañoo ñoo ay awliya la ñoo yooyu yépp ci yem amul kenn koo xamante ne nii yàllay xaraamal moom am na ci sañ-sañ di ko def waaw te kat mooy ñi xam buur yàlla dëgg nitu yàlla dëgg boroom xam-xam dëgg nu muy gën xam buur yàlla di gën tiit ci ay mbiram di gën a vigilant di gën a redoubler effort ci yi nga xamante ni di sori yi yàlla tere waaw parce que day xam ne jege xam moom bu bu xool ak naan bàkkaar bii mu ndaw la am noonu danaan gis nga ki ma ko séqal la buur yàlla mi ma ko teel ak sañ-sañ bi mu am man-man kattan bi mu am bés bu ma tay tay loo ma xam ne lii la tere ma def mooy ca tarfatal ayni man na ma dégrader waaw ñoom loolu lañuy xam nañu loolu te xam nañ gëddu borom bi subhaanahu wa xam nañ ni buur yàlla lañ mais kooku ñooñu ñooy ñooy ña xam yàlla mais yi nga xam ne jàpp nañ ah, bu ñu waxee benn mbir ne ne suba lii loolu am rek ñu foog ne fii mu ne ñoom. xat balawul madaa sawaay àgg nañu te àgguñu waaw nastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin suñu boroom nee gis ngi caaxaankat yee ñi mel noonu ñépp sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun dama leen di jey comme nag Firawna rek daanaka nu mu gënoon di xëy affaire di gën a baax mu jàpp ne loolu bokk na liy wane ne moo nekk ci dëgg Seydina Muusa ak Seydina Haarun ibn Imran alayhim salaatu wasalaam newuñ ci tus waaw ndekete yooyu yëpp jayut yàlla la te jayut yàlla ak mayut yàlla dañoo niroo waaw jayut yàlla ak mayut yàlla dañoo niroo début man nga leen a bañ a xàmmee waaye xaaral ba ci kanam nga xool lan moo ci nekkoon ak jay ak lan moo ci nekkoon ak may loolu moo tax ku teg sa ngëm yàlla ci ay ay ay ay ay xar baax kese man daal bu amul du ma gëm yi muy bëgg seytaane man na koo def loo taalibee bi naaw ci yeer bi seytaane man na koo def looy taalibee ma seytaane ko ba ngay naw loo xam nga ko waaw mooy lépp loo xam ne lu miracle nii nii nii seytaani mën na koo def loo taalibee bi def ko sa kanam waaw comme ni ko bu xaabakat yeeg seen gaay di def est-ce daa tax ñu nekk ci dëgg kallaa kon nit ñi xam yàlla ñoo ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko ragal dëgg-dëgg innama yaxsha allaha min ibaadihi al allah innama dëgg dëgg li am ba des te lii kese fi ne leneen new yaxsha allah ñi nga xam ne ñoo ragal dëgg dëgg ragal buur yàlla mooy al-ulamaa ñooy boroom xam-xam yi boroom xam yu sell yi dëgg dëgg ñoo ñoo ragal yàlla dëgg dëgg que xam nañu lu ñu lu ñu moo yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu la jàngal fii laa taxillu lii inna sadaqata laa lii ak loolu lu mu ndaw ndaw ndaw même bu dee peppu karaw gii lay toll wala lu mel nii loolu dagam lii la de sama gaa yi lii la de lii la mooy waxu yonent bi aleyhi salaatu salaam Allahu akbar tahajjatul wadaa la ko wax kon nag insha allah tey dañuy yem nii bii di ñëw ñu àggale ba léegi ñu ngi ci xutba bi ci benn yeneeni version tey nag bii di ñëw lañuy gis xadiisu ñoom Seydina Ibn Abbas am na buñ ci gisoon wala nañ jël bu ah, kii Abdullah ibn Amr ibn al-As ak Seydina Ibn Umar ak ñi mel ni ñoom ñooñu nag buñ ñëwee ci wàllu dañuy dugal nag ci benn affaire Euh, muy xadiisu Mawlaana ibnu Amr ibnu al-Aas radiyallahu anhuma mooy yeneen ci ma lay saat saam bi muy def discours bi xam nga gis nañ bi paase yeneen ci ma lay saat saam day wax am ko laaj ah ah bañ naan dañ ciy jànge ne kon nit mën nay def discours balaa pare nga laaj ko mais loolu waxum nga laaj ko mais li gën mais lépp ça dépend est boo ko noonu wala nga laaj ko ngir bu mbir yi leerul bu mbir yi leerul nga laaj mu gën a leeral yonent bi alei dafa am ñu ñëwoon doon ko laaj nag bi muy def xutba bi loolu nag lañu mawlaana ibnu abdullah ibnu umar no ibnu amr ibnu al-aas radiyallahu di nettali fii te mawlaana ibnu abbaas daal dina koy solo ak ñeneen ci saxaaba yi radiyallahu anhu bii di ñëw ñu ñëw ci xadiis seydina abdallah ibn amr ibn al ba léegi ci xutba bi te mooy xadiis biñ la waxoon dam nekk ci saxiixayni mu ne annahu moom abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma shahida an-nabiy waaw seede na fekk na yonent bi alayhi salaatu salaam di xutba yawmu an-nahri muy bés bi nga xam ne lañuy loj jëleen yi moom Seydina Abdallah ibn Amr ibn al kon bii di ñëw moom gis li nga xam ne mooy ay xadiisam ba léegi di wax ci wàllu xutbatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama yawma nahri bi Mina muy bésu bi ni tabaski bi ci Mina kon ñu ngi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaa di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah